min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa salaasiin wa an abi abdillahi wa yuqaalu abu abdirrahmaan sawbaan ibnu bujdud mawlaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu diinaarin yunfiquhu ar-rajulu diinaarun yunfiquhu ala ciyaalihi wa diinaarun yunfiquhu ala daabatihi fi sabiilillah wa diinaarun yunfiquhu ala daabatihi fi sabiilillah wa dinaaru yunfiquhu ala ashaabihi fi sabilillah rawahu muslimu rahimahu llahu taala kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala ci suñu jotaay bi ñu génn tàmbali woon nañu xadiis yi ci buntu bi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum وعنى بهم وجعل الجنان العلا مسكنهم ومأواهم mu doon xadis bu njëkk xadis Seydina Abu Hurayra xadis numéro 289 ci bunt bi di wax ci wàllu dépassé ci njaboot bi ah, gisoon nañ wi Seydina Abu Hurayra ne yonent ba lay saat saam nee na dinaarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinaarun anfaqtahu fi raqaba banim jeexe walillahi alhamdu wal minna mu ngi noonu le mu ne wa an abi abdillah mu ne nag muy ñëw nag ginnaaw boobu ñuy jël xadis bu bees xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix mu ne wa an abi abdillah mu ngi jële ci baayu abdillah moo doon dàkkantalam wa yuqaalu waaye nag am nañu ne lu abu abdillah de abu abdirrahman la abu abdirrahman nan la tuddoon mu ne sawbaana sawbaan ibnu Bujdudin di doomi Bujdud radiyallahu ta'ala anhu mawla rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu siiwe ci Sawbaanul Sawbaanul nabi Sawbaan an-Nabawi an-Nabawi boo déggee Sawbaan an-Nabawi moom mii la ah radiyallahu anhu moo doon mu ne mawla rasulillah yonente mi alayhi salaatu wa salaam moo doon jaati jéem Euh, ab jaamam la woon mu njëkk mu ne annahu qaala mu ne nee qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na afdalu diinaar diinaar bi gën bi gën mu ne diinaar bi gën diinaar waxoon nañ ko pièce en or la bii weesu bi gën boo xam ne yunfiqu dina ko dépenser ar rajulu waa mooy diinaarun mooy diinaar ba nga xam ne yunfiquhu da koy dépenser ala iyaalihi ci njabootam bi ci tegu mu ne wa diinaarun ak beneen diinaar bi gën yunfiquhu mooy ba nga xam ne day koy dépenser ala dabbati da koy dépenser ci war waayam fi sabilillah fas wa nga xam ne wala gëléem ga nga xam ne wala mbaam ma nga xam ne moom lay war di ko toppatoo ngir ci toolu xare yóbbu ko ci toolu xare mu yóbbu ko fa mu ne boobu mooy bi ci tegu waaw mu ne nag wa dinaarun yunfiquhu ala ashaabi beneen bi mooy wa dinaarun ak dinaar boo xam ne yunfiquhu da koy dépenser ala ashaabihi ca ay àndandoowam fi sabilillah ci yoonu yàlla gis ko amul lum war mu war lool ko waaw mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslimun ah mu ne al imaamu muslim eh, rahimahullahu taala laaj bi mooy est-ce que moom dong ko solo dañ naan déedéet sëriñam al imaam ibnu eh, eh, ah, ah, ah, ahmad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ahmad ibnu hanbal al imaam daal dina koy solo nako noon al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu ak al imaamu tirmidhi ak al imaamu tirmidhi rahimahullah solo na alimamu muslim rahimahullahu taala mu ngi kon ni ci kitaabu zaka mooy comme buntu bi mooy buntu bi jëwoon hadis bi bi ñu wees woon bu Abu Hurayra bi buntu boobu la indi bii te hadis bi nii la njëkk a indi laata muy indi hadis Seydina Abu Hurayra bi moom la ci teg après buntu boobu muy surah yi def ci kitaabu zaka baabu fadli nafaqati ala al-iyaali wal mamluuk ngëneelu dépenser ci ñi nga xamante ni nii ñooy njaboot ji ak ñi nga xam ne mooy yaaleen moom yàlla sa sa ronu loxo la nekk hadis bii la njëkk indi door tey teg bu Seydina Abu Hurayra buñ gisoon bii wees mu ne radiyallahu anhuma mu ne haddathana haddathana mu ne nettali nañu ah al imam Muslim Abu Rabi' az-Zahrani wa Qutayba ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Abu Rabi' az-Zahrani ci ñaari sëriñ la ko jële muy Sulayman ibn Dawud al-Ataki siiwoon ci Abu Rabi' al-Azdi az-Zahrani al-Basri al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala wa Qutayba ibn Sa'id asama beneen sëriñ di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi Abu Raja' al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala kilahuma ñoom ñaar ñi man Hammad ibn Zayd ñoo ko jëlee ci Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al Jahdami Abu Isma'il al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala sama sëriñ bu ma njëkk a tudd nag Abu Rabi' nii la ko waxee moom dane haddathana Hammaadun dane nettali nañu Hammaad qaala mu ne haddathana mooy Hammaad ibn Zayd biñ la gis mu ne haddathana Ayyuub mu ne ki ñu nettali mooy Ayyuub de Ayyuub ibn Abi Tamiima Kaysaan as-Sakhtiyaani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Qilaaba moo ko jëlee ci Abu Qilaaba ñi Abdullah ibn Zayd ibn Amr hmm, Abu Qilaba al-Jarmiyu al-Azdiyu al-Azdiyu al-Basriyu rahimahullahu ta'ala an Abi Asma moo ko jëlee ci Abu Asma moom dakkantalam la gën a siiw Amr ibn Marsad am ñu ne déedéet Amr ibn Asma la waaye bu njëkk bi moo gën a siiw mooy Amr ibn Marsad am na ñu ne turam Abdallah la woon Abu Asma ar-Rahabiyu ash-Shami ad-Dimashqiyu Abu Asmaa li gën a siiwe kon ash-Shaami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'aala an Thawbaan moo ko jëlee ci Thawbaan muy Thawbaan ibn Bujdud al-Qurashi al-Haashimi eh, mawlaahum mawla rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam annahu an an Thawbaan la wax annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu dinaarin yunfiqu ar-rajul dinaaru yunfiqu ala iyaalihi wa dinaaru yunfiqu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinaaru yunfiqu ala ashaabihi fi sabilillah qaala abu qilaaba wa bada'a bil iyaali thumma qaala abu qilaaba wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyaalin sighaar yu'iffuhum ala iyaalin sighaarin yu'ifuhum aw yanfa'uhum allahu bihi wa yughnihim voilà <laughs> kon nii la ko al imaam indi al muslim dajee yokku leen mu ne abu qilaaba dégg nga ko mu ngi ci càllale moom moo ko jëlee ci abu asma ar-rahabi ash-shami rahimahullahu taala ad-dimashqi moom mu jëla ko ci sawbaan moom abu qilaaba boobu taabi'i la woon bu mag mu ne mu daa am lum ci yokk ah bi nga xamante ne nii eh, ci la solo hadis bi moo ne imaam muslim ne qaala abu qilaaba mooy dafa jokkaloo ci càllale bële mu ne wa bada abil iyaal yonent bi alayhi salaatu ci xadiis bi dafa tàmbalee njaboot ji summa qaala abu qilaaba ginnaaw gi mu dolliwaat moom abu qilaaba wax ne rahimahullah wa ayu rajulin ana ban góor a'zamu ajran moo gën a rëy pay min rajulin ci góor goo xam ne yunfiqu ala iyaalin sigaar day dépenser ci njaboot joo xam ne ju sew la ju tuuti ju tuuti lañu yu'ifuhum muy fexe di leen do- di def lu tax ñuy doylu waaw du ñu soxlaal kenn lenn wala ñenn lenn ndax lan ndax li nga xam ne moom lay dépenser ci ñoom ah, waaye it ak jikko yi muy def ci ñoom aw wala boog yanfa'uhumullahu bihi borom bi di leen jariñ ñoom njaboot yu ndaw joo jële di ko jaare ci moom wa yughnihim boroom bi di leen woomal di ko jaare ci moom waaw loolu la ci al imam mooy laaj la boo xamante ne mooy anakan mooy amul voilà amul ko gën màgg kii ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ko wax comme niñ ko gisoon ci xadiisu Seydina Abu Hurayra bii ñu génn mu ne diinaar yi nga xam ne moom la tuddoon ba mu ne a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik waaw bi gën a rëy fay ci yooyu yëpp mooy bi nga xam ne moom nga dépensé ci sa njaboot al imaamu Nawawi bi nga xam ne moom lay sharh xadiis bi ci euh, al minhaj sharh sahih Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu mu ne euh, fekk ñoom ñoo ko binde fa moom fadlu yi nga fadlu nafaqati ala al-iyali wal mamluk mu ne daal al-maqsudu maqsudul li nga xam ne daal moom la al imaamu Muslim daal di jublu ci buntu bi ci téere bi mu indi nii kitaabu euh, euh, euh, zakat indi ci buntu yi mu fi def même bu dee du moo tudde buntu yi noonu mooy alxassu ala nafaqati ala al iyaal mooy di soññe di dépenser ci njaboot bi wa bayaani waaye it di leeral idami sawaabi ak idami sawaabi fii màggaayu riyaayu yool bi nga xam ne moo ci am mu ne li anna minhum man tajibu nafaqatuhu bil qaraaba mu ne ndax njaboot ji nag bu kenn foog ne bon way il faut pas ñu jàpp njaboot boo waxee ñu jàpp ne waa ji daal ak soxnaam ak benn doomam ak petit chien wam déedéet déedéet ah, bu baree ba bari benn doom bu góor benn doom bu jigéen ak ak ak seen kii ñu toog jàpp ne loolu mooy njaboot ji loolu njaboot ji ah ah non non c'est pas ça <laughs> voilà <laughs> du lool kese ah waaw <laughs> loolu tax doo yaatal géew bi ñun léegi dañoo dañoo dañoo dañoo xat xañoo xata xata xat ba lépp ñu jàpp bëgg koo xatal moo tax mu ne li am na minimum ndax ci njaboot ji am na ñoo xamante ne nii man tajibu nafaqatuhu bil qaraba ñoo xamante ne dépenser ci ñoom dafa war ndax jege ñaale bu ak jege ñaale goo am ak ñoom wa minhum am na ci ñoom moo xam ne man takunu man duuba waaw am ñoo xam ne nag moom dépenser ci ñoom dañ koo sopp wa takunu sadaqatan ñenn ñi mu mu nekk loo xam ne sarax lay doon boo ko defee ci ñoom wasfi la ak jokk waaw dañ koo sopp boo ko defee sarax la bu yàllay nangut bu dee yàlla nga ci jublu wasfi la ak jokk da nga ciy am deux da ngay def lu baax saraxe nga waaye joxaale nga ci mbokk mu ne wa minhum am na ci ñoom man takunu waajiba bi milkin am na ñoo xam ne nag du ci e, mbokkoo kese taxoon ak jegeñaale ci wàllu deret waaye daa ñoo xam ne ci ñoom ci njaboot ji mooy dépenser ci ñoom dafa nekk farata bi milkin waaw ci loo xam ne li ko waral mooy al mooy milk ah mooy comme koo xamante ne nii euh, da nga koo moom waaw doo ñëw borom bi defal la koo xam ne yow jaam la boo jënd ba pare di ko di ko sànk déedéet nga moom ko boo ne après bon man bokk ak moom deret ah waaw mais après mais euh, sauf que euh, dépenser moom dafa war parce que comme amul lu mu am yow yaa moom ba pare yaa ko war a dundal waaw ndax moom moom amul waaw moom moomul dañ koo moom ba pare yow manoo ko moom nag di ko maltraiter wala di ko bañ a dundal naan bon bokkuñ deret déedéet kookuy daa war nga dundal ko waaw waaye waajiba milkin am na boo xam ne bi milkin nikaahi waaw bale day dugg jaam bi ñu wax waaye bi milkin nikaahi loo xam ne ci wàllu mariage nga ko amee même boo nee noo moom bokkuñu deret garaaw dañ naan waaye mais yaa ko takk voilà jeex na <laughs> voilà bale aw milkil yamin milkin yamin mooy bale voilà mooy bi ma wax sànq ci wàllu jaam géeg yooyu boobu moom e, da nga koy e, ma malakat aymaanukum boobu da ko koo war a def même bu dee ne bokku ngeen deret loolu mooy war la lu war la mu ne wa hada kulluhu fadilun mahsuusun alayhi lu baax la mahsuusun alayhi yoo xam ne dañ ciy soññe sharia da ciy soññe wa huwa afdalu min sadaqati tatawwu yiñ fi wax yii ne yëpp nag ci njaboot ji ak ak façon yiñ doon ñoo gën foof ci boo xam ne saraxu fii la ne moom moo gën bi min sadaqati tatawwu mooy sarax boo xam ne saraxu euh, kii la naafila wali hada mu ne looloo tax qaala mu wax sallallahu alayhi wa sallama fi riwayat ibn abi shayba hadis bi al imam ibn abi shayba ñu naa général waa kutubu sitta la ñuy wax teg ci imaamu malik wala imaamu ahmad ak ñooñu mais am na ñeneen ñoo xam dañuy soloo hadis yi bu foog ne taxrij ñuy def mooy fii mën al imaamu al bayhaqi soloo wu ko imaamu al haakim non waxuñ la loolu ah da <laughs> laa si deel ñii rek voilà mooy ñun ci loolu la ñuy yem en général wa kutubu sitta est-ce que imaamu al-Bukhari imaamu Muslim imaamu Abu Dawud imaamu Tirmidhi ak al imaamu an-Nasa'i ak ibnu Maaja ak al imaamu Malik ak al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi ñooñu la faral di tudd waaw ñoom bu ñu ko soloowee ñoom ñoom dinañu ko wax ñeneen ñi nag obligé wul léeg ñu wax ko léeg-léeg euh, duñu ko li nga xam ne di ko wax léegi kon mu ne mu ne nag kon Euh, looloo tax kon ci riwaay imam Ibn Abi Shayba di Abu Bakr nan la tudd Abdallah ibn Muhammad <laughs> sëriñ imam Muslim imam euh, Abu Dawud ak imam al-Bukhari ay ay ay ah, imam Ibn Maaja moo jëlawul ci moom euh, direct bi ah, wasita al imam Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala moom mu ne ci riwaayam dane a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik bi gën a màgg te loolu moom lañ gis ah, eh, eh, moom lañ gis ci riwaay biñ jóge woon bu sayna Abu Hurayra bi a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika amana lu da Imaamul Nawawi tudd lii te pourtant mu ngi téere bi muy sara hadis bi bi bi bi bi ñëw après juste bii moom lañ la wax ne la bii la njëkkandi bu Sawbaan bi door bu sayna Abu Hurayra même chose la Ah, waaye lim la bëgg wax noonu mooy riwaay Ibn Abi Shayba mooy la koo solo waaye imaam Muslim xam nga boo fàttale ko imaam Muslim ci moom la ko jële woon loolu la lay wax voilà <laughs> afwan mooy loolu la mooy riwaay bi imaam Muslim jël jaare ko ci imaam Ibn Abi Shayba loolu la wax ne bi gën a màgg ala mooy bi nga xam ne alladhi anfaqtahu ala ahlika ndax imaam Muslim dane woon haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ci ñetti sëriñ wa Zuhayr ibn Harb wa abu kurayb alhamadaniyu rahimahullahu taala wa rahmatullahi ala aljami daa riwaaya boobu kon moom lay wax ne imam ibn abi shayba boobu leer na foofu ah kon nag mu ngi noonu ah mu ne ma annahu ànd ak ne zakara qablahu nafaqatu fi sabilillah wa fil irq wa sadaqa mooy ci hadis bi ñu weesu bu sayna abu hurayra tudd na dépensé ci yoonu yàlla dépensé ci goreelub jaam dépensé ci saraxe waaye yooyu yëpp war a jaxan nafaqata ala al-iyaali ala hada kulli waaw lima zakarna yonent waaye saa saam jox priorité ah dépensé ñi ngay dépensé ci dép ci njaboot ji ci kaw yiñ fi lim nii yëpp ndax li ñu tudd nii waaw yee tatawwu la lu farata te bii moom yenn yi farata la te sax même yi ci nekkul farata nga def ko foofu moo gën nga def ko feneen kon nag mu ngi noonu waaw kon nag mooy comme li ñu waxoon rek boo fi nee di uti ak mbaax feneen xamal ne borom bi yombal na la loolu loo xam ne ci sa njaboot waaw comme li ñu la waxoon le Cheikh Abul Mahamid di waxoon fa inna bi ñuy jeexal moo tax dugguñu ci woon im naan fa inna fil iyaali turuqan lil jalil jalla wa adnaha ihtimamun ya xalil bihim wa a'laha rida rabbina ma'a tawakkuli alayhi zamana fihim wal awsatu huwa al infaaqu alayhim wa ma bihi shiqaaqu ci buntu bu mujj bi muy def fi sabri ci wàllu muñ waaw a dépensé ci njaboot yi daa laaj muña ah. bépp nay du ko man day ngottal rek waaw du joxe lu mat mukk waaw ku ëppalit da ëppal déedéet waaw wabtaxi bayna zalika sabila da ngaa war a jàpp diggante ak ngott ak ak ëppal aw yoon muy alwasatu ya mooy ak diggu dóomu waaw mu wax ne bokk na fekk ci kaw dana woon ka sabrina bokk na ci muñ gu rafet alal yi muñ ci njaboot ji wax ci maal ak di ngaar dajjoo di yenu di supporter adan bépp lor minal jamia bu tuppee ci ñëpp fi'lan ci njaboot ji yëpp moo xam jëf la aw maqaal wala luñ lay wax ay jëw yooyu dégg ci ñu la koy wax wala wax ju ñaaw guñ la wax nii nga koy dégg wala jëf ñëw yàqal la sa mbir wala defal loo xam ne lu garaaw la yooyu yëpp mu ne muñ waaw loolu bokk na ci a sabrul jamil muñ yu màgg yi ndax nga yëg ne fa inna fil iyaali turqan lil jalil ay way ak rëy am na ci njaboot yi ay yoon yu lay yóbbu ci yàlla mu màgg mi jalla moom mi nga xam ne màgg na waaw wa adnaa ba ca gën a suufe ca yoon yoo yële ihtimaamun mooy di yittewoo yaa xalil yow sama xarit bihim ci ñoom yittewoo sa njaboot bañ a nekk a père bàyyi bul faale lu ay doomam yendoo lu ñu fanaane yoonam new ci waaw moom daal bu ñuy ba joxe dépense pour moom yoo moom daal bare na ci waaw est seenu que seenum njàng seenum éducation seenum yar loonam newu ci waaw buy génn buy xëy di dem yeewooguñu buy ñëw fekk nañu tëdd waaw wala bu leen fekkee sax mooy ñu ngay waaji tëdd mu ñëw amul benn dara lu muy lu muy yittewoo seeni mbir waaw loolu moom lu yées la waaw léegi nag boo bëggee yoon yooyu di la jëme ci borom bu màgg bi mooy xamal ne bi ci gin a néew te ñu jàpp ñu bari jàpp ne loolu daa diis mooy bi bihim waaw mooy di di di yittewoo seen ci deen yittewoo wa a'laha ba ca gën a kawe nag mooy ar rida an rabbina gërëm waaw ci borom bi la boole ñoom lépp lu mu def rek am nañu ci neexa yar am nañu naqari wala borom bi boole na laak famille boo xamante ne njaboot yoo xam ne dur kii jafe nañoo manœuvre jafe nañoo kii waaye nga muñ rek te gërëm na xam ne doo ñëw naan man ay di riccow bu ma sañoon man bu dee mu doon tay déedéet nga gërëm li yàlla de ma tawakkuli tay wàkkirlu ci moom alayhi ci moom boroom bi ak zamana foo mën a toll ci jamono ji fiim waaw mu ngi noonu mu ngi noonu de mooy di wàkkirlu ci borom bi ngir man leen a yar bul yaakaar ne yow man nga ab éducateur nga tu es un gouverneur buy gouverner xale yi ab muaddib nga voilà jàng nga ay kii ba xam léegi yow daal yar bi daal moom daa war a simple déedéet da ngay wàkkirlu ci yàlla de xam ne du sa jamonoy su say mbiru bopp de fii him ci lépp loo doxale ñoom walaw satu bi ci gën a dëgg doomu nag huwal infaaqu daraja yi wax na la bi gën a suufeeg bi gën a kawe bi gën a diggu doomu mu ne huwa mooy al infaaqu mooy di euh, euh, dépenser alayhim ci ñoom wama bihi shiqaaqu te du am genn ak bii jookim baajoo ki ak xëccoo wëkk ak yooyu déedéet nooy def ko te yàlla tax waaw kon mu ngi noonu lool lépp mooy yoon la yoon lu yàlla dëgg-dëgg mooy njaboot bi di supporter tey dépenser ci ñoom kon nag euh, euh, hadis bi lëkkaale bi mu am ak bunt bi moom daal dinay nekk loo xam ne lu clair la kon al im léegi euh, bon léegi nag boroom xam-xam yi am na comme ibnul malak rahimahullah dane lii nii yonent bi alayhi salaatu salaam wax day wane ne yii ñoo gën ginnaaw dinaarun dane afdalu dinaaru yunfiqu rajul dinaaru yunfiqu ala ayaali dërëm bi gën bu nit ki dinaar bu gën bu nit ki di dépenser mooy bi mu def ci njabootam mu ne boobu mooy priorité mooy première wa dinaaru yunfiqu ala dabbati deuxième fi sabilillah bi mu def ci euh, li nga xamante ne mooy jur mooy euh, war waayam bu dee tey war waay ça ne veut waruwaay mooy fas kese non waruwaay bu dee tey bu dee oto ngay euh, char de combat la ci char de combat bi wala bu dee avion la mooy ci avion bi wala yu mel noonu bi nga xam ne moo lay yóbbu fa nga xam ne mooy fa lay yóbbu fa nga xam ne moom ngay xare voilà loolu le bu dee ab pick-up la ci pick-up voilà boobu di ko toppatoo di def entretien bi waaw bañ a di brûler affaire yi rek yow xooloo huilier yooyu sa yoon newu ci nga dem càng ci dëgg noon yi moom te mënatoo manœuvre gaa yi daal di lay rafaal ma nga kii boobu nag ah saway yoo nag di ko toppatoo waaw di ku def révision yi waaw di xoolaat pneu yi est-ce baax nañu pneu tout terrain yeeg yi nga xamante ne nii bu dee 4x4 yu rëy yooyu ngan di pneu yeeg voilà est-ce affaire bi pare-brise c'est bien kii c'est blindé ak yooyu yëpp nga ciy def ngir boo demee ca xare ba man faa defal yàlla lu jaamu fa yàlla ci xare yooyu la voilà mu ne lool moo ci tegu bi ci tegu mooy bi nga xam ne moom la wax mooy di ko def ci eh, ñi nga xam ne ñooy sa àndandoo yi dem ci di xare moo xam ñoom ànd nga ak ñoom ci nii wala ñoom ñuy dem nga daal di leen yebal eh, waajalal leen lu ñu ware loolu ak eh, imanul malak mu ne lii day wane ne yii ñi ñoo gën waaw moo gën dépenser ci moo gën dépenser ci yeneen même bu dee ne am na ñoo xam ne non non non non loolu teg talawu ko <laughs> waaw mooy luñ doyal rek waaw waaw kon mu ngi noonu waaye daal mooy eh, li mu wax noonu it mën naa ba a sori taala a'lam léegi kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñëw ci beneen xadiis ba léegi